sa kii bi nga war a bind moom mooy lii la ah waaw mooy xalaat yi nga xam ne moom lay xalaat loolu ngay bind waaw <laughs> moom nga bind ah li ñu bëgg naan euh, boroom xam-xam teel te du du xam-xamu dara waaw ay kàccoor teel rek la <laughs> waaw boroom kàccoor teel diw ah tel lii la wax <laughs> nga daal di eh, eh, kii bind kàccorte boobu parce que ah thèse bi de boo ko bindul waa yooyu gars yi dañu la jox tra <laughs> ah xam nga kooku même benn lañ doon ne ko saa yi li nga def baax na mais kooku gi xam day am ne am contrainte mais bu moywul mën na ci yàgg bu affaire bi mu mujj nekk loo xam ne da koy gëm loolu mooy danger wu ci affaire yu mel noonu waaw waaw. waaw kaay xuus ci aaya yàlla yi mu ne dummóoyu leen waaw wa idha ra'ayta alladhina yaxuuduuna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaxuudu fi hadithin ghayrihi wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin loolu la suñu boroom wax yonent bi alayhi salaam moom la wax ku nekk kenn ku nekk kenn nekk kenn ku nekk ci ñun wa idaa ra'ayta boo gisee alladhiina ñi nga xam ne yaxuuduuna dañuy xuus fii ayaatina ci suñu laay di ci wax lu dul noonu waaw di ci di koy yàq di ci wax loo xam ne du noonu fa a'rid anhum du mooyu leen eh, hatta yaxuudu fii hadiisin ghayri ba ñuy dugg beneen da euh, leen euh, waxtaan loolu nag du wax kese ah jëf mooy ñoo xam ne du dañoo ñàkk xam ne xam nañ ne lii la alxuraan digle lii la yonent may saa saam digle ñuy def maa tay publiquement di ko foulé au pied yow boo fa newee laaj leen biir buñ la déglu demal sa yoon demal sa yoon amoo droit toog ak ñoom waaw wa imma yunsiyannaka shaytaan jaam nag jaam la man naa fàtte mu ne bu dee ne shaytaane daf laa fàtteloo nga nekk ñuy wax ay tojaange ci diine rek di ko utal lu ñaaw waaw di wax yu ñaaw ci diine nga fàtte affaire bi toog bi nga toogee rek sa xel dem ci te saase mu ne falaa taqut bul dañoo ci dugal bul jekki di toog ak ñoom baada zikra ginnaaw gi la borom bi roofee fàttale ko ah ma al qawmi zalimin ak nit ñi nga xam ne ñooy tooñkatu seen bopp yi ndax jàpp nañ ne buñ foogee ne yàlla lañ koy def wala l'islam la ñuy tooñ xamuñ ne seen bopp la def ñoom ab ab ab ab ab suuf suuri njugub buy mbéewal foog ne asamaan si lay tooyal la mbéewal yépp mu sotteeku waat ci kawam loolu la mel loolu mooy seen misaal gaa yi nag loolu lañ defoon waa ji mooy lam doon tere démb gis waa ji nekk ci li nga xamante ne nii mooy même chose au lieu mu doxal lii te aaya bële waxoon ne waxoon nañ leen ko kat waxoon nañ leen ko fil kitaabi ci téere bi waaw wàcce woon nañ ci tawraat ak injiil ku ci nekk ci ñoom bu ngeen déggee aaya yàlla yi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'hum léegi nag ñoom waxuma dara ñoom ñu gis ñuy fule di di ñàkk teggin di xotti xormaay diine ñu ñëw toog ak waa ji quoi mooy gërëm naa li ngay di naan ak ñoom di lekk ak ñoom waaw léegi nag ku def loolu lan moo daw mais mooy lii. lamma fa'alu dhalika daraba Allahu quluba ba'dihim li ba'd borom bi jël xolu ñenn ñi féewale ko dóor ko ci ñeneen ñi wax naa la benn eh, eh, firi bi nga xam ne moom la lenn ci borom xam-xam yi doon wax te loolu ma ne la loolu dëgërul te loolu sax borom xam-xam yi ci boppam ñoom ci yéen ginnaaw lañ ne ah ça dépend wax jooju defe naa kii de waaw. <coughs> voilà euh, al imaam al qaari mu ne ndax kii moo ko doon wax ah Ibnul Malak. rahimahullah ah, moom moo ko doon wax wala Ibnul Malik Ibnul Malik rahimahullah ah moo doon wax ne loolu li tax loolu mooy su'mu dambi la rek waaw naan waa ji borom bi moo moo moo far daraballahu borom bi dóor quluba ba'dihim bi ba'd borom bi moo sawwadallahu qalba man lam ya'si bi shu'mi man asa fa saarat quluubu jamiihim qaasiya ba'iida an qabuuli al-haqq wal-xayri aw ar-rahma bisababi al-ma'aasi wa muxaalatati ba'dihim ba'dan waaw mu ne alhamdulillah bu borom bi dafa ñuulal xol ka nga xam ne lam ya'si dafa deful bàkkaar lu tax bi shubmi man asaa waaw parce que bàkkaar dafa am lu ñu naan sukmun mooy day am ay traces yu muy def te bàkkaar gis nga ñu nekk ci rayon boobu bu njur li ñu sell nii wala yenn borom bi yëkkati leen yenn maqaama yi bàkkaar bi mën na leen affecté waaw waaw gis nga boo tax yooyu ñu bari nag rawatina suñu doomu jamono yooyu xamuñu ko ñenn ñi xamuñu ko ñenn ñi bu ñu koy door a dégg dañ naan sawaay bi sawaay dafa feebar wala lu ko dal <laughs> dégg le fait que nga dëkkaaleeg kuy def lu sud noonu day am ay effet yow ci yow loolu kay daa simple muraqabatul ashrar ànd ak ñu yiis ni comme li nga xam ne muraqabatul abrar yi ànd ak ñu baax ñi noonu lañ lay tuufe ci lu baax mais ñu bon ñi noonu lañ lay tuufe loolu c'est simple loolu kese la nga naan bala mooy gis nga boo masula tardé nii nekk koo xam ne da ngay say rendez-vous <laughs> wallahi boo bañee boo amee rendez-vous bañ koo tardé bul ànd ak koo xam ne tardé man la bul ànd ak moom gis nga bés gis nga bés boo fi ñëwee ah di ànd ak moom naan garaawul man ngeen da sax dugg ci oto bi ngeen dem ba ci yoon oto bi paat te dara waroo ko parce que waa la xamoo yeneen may saa saa mu ngi doon mu lu xaw a mel noonu ci kii <laughs> li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo gën a nooy xol araqul qulub ñi gën a nooy xol gën a mooy ñi nga xamante ne ñooy sàmmkatu xar yi añu yeeg yooyu waaw xam nga nit bu nooyee sax dañ naan lii il est comme un <laughs> loolu la tubaab bi wax moom bi dafa dafa dafa nooy comme mbote <laughs> waaw ki leen di sàmm noonu ñu mel dañ koy tuufaale paasaale ko dikk jooju day nooy lewet boo gisee xikma bi borom bi def yonent lay sa sàmm ne ma min nabiyyin illaa ra'al ghanam amul benn yonent bu yàlla yónni lu dul ne mas naa sàmm ay gàtt waaw ngir wan leen ci seenu ndaw ba ñuy sàmm kene nii maa ngi leen di waajal ngeen ni ngeen di sàmm lii bu ngeen nekkee mag ay nekk ah, ñi nga xam ne ñooy sàmm al duwal wal buldaan yéenay ñi nga xam ne yéenay sàmm peuples yi ay sàmm sama xeet yéenay nekk ñi nga xam ne yéen lay pasteur yi nga xam ne yéen leen di ah, lépp luy njariñ ci ñoom ngeen xëccal leen ko comme sàmm bi noonu lay defal xar yi waaw yóbbu leen ci caawa mi eh, gin a baaxe taaw lépp loo xam ne lu leen nar sonal la ci ay ay ay bukkeeg yooyu ñu yor seenu yet ban leen koo fanqal di leen utal fu ñuy naane fii ñax mi gën a werte là où la leer bu verte waaw ci pâturage lépp loo xam ne safaan la ñu leen koy puusal yonent yi nag borom bi dëppaali seen mbir ak lool moo ne yonent la saa saam amul kenn benn yonent bu yàlla mësa yónni lu dul ne nekkoon na koo xam ne doon sàmba ay ay ranam moo tax ñoom ñëpp a nooy woyof waaw ndax borom bi du yónni koo xam ne mënula muñ déedéet ñoom ñëpp mën a muñ mën a supporter ni ngay téye xar yi jekki benn jaar mel rëcc doon nga bay ni nga sonne te ba léegi yaa ngi seen gannaaw gaa yi jekki rek am xar yu daw kay nga war a daw topp ci te loo gën daw muy gën a kii nga muñ te doo ñëwee doo ko dóor ay ba ba ba muy waaj a dee nga indiwaat ko ci biir kii bi te moo ñëwaatee beneen dawaat nga dem ba daggale beneen nga toppat ci ah ku ci feebar nii xaw a kii nga bàyyi sa lépp nekk ci moom di ko toppatoo bu ci damm nga topp ko nekk ci sa lépp mooy moom mooy sa lépp loolu noonu nag la nit ku nekk war a melak ak boroom ba teg ci sa kaw moo tax mu indi mu wax ci hadith Mawlana Umar moom kullukum raa mu indi terme raa sàmm la ku nekk ci yéen ab sàmm la wa kullukum te ku nekk ci yéen mas'ulun des na ko nag an ra'iyyatihi li nga xam ne moom la ko borom bi sàmmloo woon moom la borom bi tegoon ci loxoom mu chargé wu ci nekkoon la nga xam ne moo doon responsable loolu le ndaw si jëkkër ji président bi député ku nekk euh, monsieur le maire monsieur le préfet entreprise bi nga yor sa doom no ainsi de suite yow yaay kër gi yow itam ni nga xam ne yaay liggéey ci kër gi ah, alalu say sang ak yi nga xam ne ñoom ngay liggéey ak ak yow mi yor magasin bi dañ la ko dénk di la fay par weer ba ñu luubal ci dara wala oto bi nga xam ne moom lañ la jox jaga jaay bi wala rahimahullah wala ñi nga xamante ne mooy tata bi wala yooyu wala taxi yi jox la ko wala camion bi ngay def ay chargement suufa ci béton wak yooyu wala ay wala yooyu di di dem kii ñu lay fay par weer ah mas'ulun de nga ñëw <laughs> nga wàcc au nga def compte yu baax nga dem leen li sa poche wane ne leneen nga def waaw di déclarer ay panne yoo xam ne amut waaw borom bi mu ngi lay mu ngi lay mu ngi lay kaana aleykum raqiba <laughs> kon mooy yeneen may sa saam ne ñi gën a nooy xol mooy sàmmkatu xar yi mais ñi gën a mooy sàmmkatu gëléem yi parce lu tax xar dafa nooy comme niñ la wax gëléem nag day fayu de gëléem bari nay njariñ de abalaa ah yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat waaw ah borom bi nee na afalaa yanzuruna ca suuratul Ghaashiya ay way ndax du ngeen xool xool gu leen di yéem seetantal leen xool seetantal ilal ibili ci gëléem waaw le train du désert <laughs> waaw safinatul bahr euh, al bar <laughs> waaw di ñoom bi nit ñeeg seen i bagage di leen jële ci bërëb yu sori yi di leen yóbbul seen si biireen bërëb waaw ba pare di leen yenul asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus waaw ci gox yu sori yoo xamante ne nekku ngeen woon di ko jote di ko jote bu doon yéen ak neen kese ay way ah imagine leen du ngeen ko woon jote lu lu dul ci tos ci ci tas seen di ngeen euh, di ngeen tas laa wax di ngeen tas sonn loo ngir man cee jote borom bi nag defal ñu xéewal joo jële waaw non seulement ñu ñuy yenul suñuy bagaar wa tahmilu asqalakum ñu ñuy yerul seen yu diis ñun ci suñu bopp waaye ak suñuy diis suñuy bagage ak suñuy marchandise ak lépp ilaa baladin jëmeel ñu ko jëleel ñu ko ci gox yóbbul ñu ko ci beneen gox boo xam ne lam takunu balighi nekku ngeen woon di ko jote destination boobule illaa bi shiqqil anfus loolu bu boobaa mooy ak daggale bu booy bu ngeen ko doon def <laughs> ay wa inna rabbakum jaam yi seen borom dëgg dëgg la raufun ku ñeewante la dëgg dëgg rahimun ku leen yërëm la moo tax mu defal leen xéewal yi yépp waaw ah kon jëleem am na solo waaye jëleem dafa am ci jikkoom yi mooy du fàtte mer yow boo ko defee lu dul noonu ñi ko xam nañ nañ dañuy naan dañuy faral naan day denc lu mer da koy jàppal du la ko fàtte de mën na la bàyyi ba nga jege ko benn bés def attention lu yàgg la woon bu màttee wala mu dóor la benn sabu wéq la boo maywul bu daree sa bopp bi sa bopp bi dina dina rës nga toj toj mooy yooyu façon jikko nga xam ne yow kenn bu la defee dara doo ko mooy sa xel tout le temps ne te nekku ci noonu kese parce que bon léeg-léeg euh, dafa xaw a naturel bu la nit defee lu dul noonu boo dajeeg moom mu fàttaliku mais du fàttaliku boobu ngir mooy nan laay def ba ma jekku ko dal di koy def moom tamit fay waaw moo tax gaa yooyu yonent bay saa saa ne ñooñu ñoo gën wow xaw moo tax gisoo ñu mel noonu ñuy kii ñu gaaw mën a goraateeg ay yu mel noonu da leen di simple quoi <laughs> ah sow sàmba <laughs> <laughs> ci ci ci te nag gëléem mook albaqar sorewuñu ah mook nag ah ah gaa yi ñun gérer si dañ leen di tooñ ne yéen da ngeen a mën a goraate lool yéen ngeen pël yi quoi <laughs> xanaa seetal ndax est du li ñuy sàmm tax <laughs> ñu am benn genre genre saa xam ne daa xaw a kii mooy deux gor <laughs> loolu moom gars yi dañ leen di tuumaal dañ leen di takkal ne sama goro yi ndeysaan ñoom soween yeeg ñoom ñun pël yi. waaye ñun ñooy seeni sang ñun géréen bi en ah, fay ah, ah tey moom moom tey moom am nga bon point moom <laughs> alhamdulillah <laughs> sa sa sa sa sa kii yi ah, yow yaay seen buur ñoom <laughs> gaa yi ngi leen di tuumal gaaw a gore de nañ seet la ñuy sàmm mooy loolu parce que mooy day am effet ci ñoom moo al imam ibnu Hayyan ah Abu Hayyan Abu Hayyan man saa bu ma koy al andalusi borom tafsir bi waxoon naa la boo xorog beneen bi de ak tawxiid yi non kii mooy borom tafsir bi <laughs> mu doon wax naan am mu naan gis nga li tax bokk na ci xikma yi tax bi xaraamal eh, ci ci eh, nu tudd lekk mbaam cochon porc mooy porc moom moom fiir nii fiiraa amul jalousie amul mu ne woon a seetlu la fii moo tax foofu dañoo dëkkoon ak euh, yenn coin yi ay chrétiens fa dëkkoon les conquistadors après mooy les yooyu mbokk Charles Quint yi <laughs> après quoi bien après <laughs> ba ñoo ñëw sax nanguwaat affaire bi jëlaat Espagne ba léegi nii ñuy wax ak yéen Espagne euh, bon génn na ca loxoy jullit ña bu yàgg mais rek la fa jullit ña def siècle fa jullit ña def moo ëpp ba ko espagnol yi contestador yi jëlee ba instant bi waaw mooy chrétiens yooyu nga xam ne dañuy ñëw nangu kii eh, teg fi li nga xam ne mooy ak christianisme ak yooyu la croix waaw dama jógawul fenn parce que jullit ña ñu ëpp ñoo bàyyi lii yonent bay saa saawa amru bil ma'ruf nahyi anil ak li aayat li li hadith bii di wax yonent bay saa ne waat naa ne di jàpp wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yadi adh-dhalimin wa la taqtirannahu 'ala al-haqqi asra wa la taqsurannahu 'ala al-haqqi qasra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anannakum kama la'anahum loolu wallahi loolu kese moo daloon suñu mbokk ya ne woon Andalusi ba tax ni ñàkk waaw boroom xam-xam yu bari affaire bi metti leen nguur yi ña ko yor ak li la leen fi indi woon la ko la la taxoon ñu man cee boobu ba léegi di doxal l'islam di di di ubbi dugg yi di ma dugal leeru islam loolee lañ baax waaw nekk ci leneen lii ñu wuuteeg li yorante may saa saa wax borom bi teg leen buggal waaw du gisoon nay xalis say naa xosay fa di ngeen digle lu baax tere lu bon wala borom bi dina leen teg mbugal moo xam ne ngeen woo ak ku leen neex ngeen ñaan kenn du leen nangul. moo tax espagnol yi yor ko ba les ndax ñooñu ay la ñoom tamit ñoo imaam Abdul Bar ay espagnol la waaw léegi mu ne moom Abu Hayyan al imaam gis nga seen lañ ne gi nga xam ne lekk katu mbaam xuux yi kenn fiiru ci. ñoom fii naa amul ci dara waaw foofu fan ko jële mbaam yi nga xam ne moom lañuy ñuy lekk daa am lu meen walla <laughs> waaw kon mooy toogaa lekk lu mbon dalay wàllu mbon waaw moo tax eh, eh, mu ne buñ ñëwaatee xanaa xaw ngaa xaw ngaa euh, perdre le fil ah li nga xam ne ñu ngi lay wax li nga xam ne Ibnul Malik loolu la wax ah rahimahullah ne borom bi dafa lëndëmal xolu ña nga xam ne defuñ bàkkaar bi mooy ka doon doon tere ci summu man asa ci effet bàkkaaru mooy yàlla te nga xam ne moo def mooy yàlla ga fa saarat mu mujj qulubu jami'ihim xolu ñoom ñëpp xaasiya wow ko ba'idatun an qabulil haqq sori ci nangu dëgg wal xayri ak yiw aw rahma wala yërmande bi sababil maasi te dara waralu ko lu dul mooy yàlla ya nga xam ne moom lañ dëkke wa muxaalatati ba'dihim ba'd ak lenn li ñu jaxasoo ñeneen waaye al euh, al imaam al qaari mu ne waaw mu ne mu ne nag wax bi mu wax ne moom nii Ibnul Malik ne qalbu man lam ya'si laysa ala itlaqiha li annahu li anna mu'aakalatahum wa mujaarabatahum min ghayri ikrahin wa ilja'in ba'da adamin tisahihim an ma'asihim ma'siyatun zahira <laughs> li anna muqtada al-bughd fi Allah an yub'idu anhum an yub'adu wala an yub'idu anhum wa yuhajiruhum mu ne moom affaire bi nag c'est pas ni mu ko waxee nii wax ñu ne parce que dafa ñu tilima xool ña bàkkaaru mooy lañ waxoon bii paas ah non. loolu nekkul ci luñ doyal ndax lekk gu ñu lekk ak gaaya doon mooy yàlla di naana doog ñoom ci loo xam ne mooy kenn forcé leen ci te naqari wu leen te kenn forcé leen ginnaaw bi nga xam ne ñoom ñii ñu fekkoon ci bàkkaar bi ñuy toogal ñoom di lekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom di naana doog ñoom génnuñ ca bàyyiwuñ bakkaaram mooy yàlla nañ ne woon loolu ci boppam ma'siyatu zahira loolu wax loolu nit bakkaar bu mat seen moom la aay liñ doon di sànq wax fala taqru ma'ahu ñoom ñu def ko ndax kat li am na muqtada ndax kat gis nga bañ ci yàlla boo bañee dara ci yàlla mooy ña koy def dëkk ko di ko làmboo da leen di sooy waaw an yaqulu li anna muqtadal bughd fillah an yab'udu anhum moo doon ñu sori leen wa yuhaajiruhum ñu di gàddaay leen waaw mais gàddaay yoo leen nekk ak ñoom ca lañ ne mooy da ngaa gërëm ci lu ñu en plus ngeen koy def en public moo tax dinañ gis ci biir hadith yi yonent bi saa saa am di wax ci buntu borom bi kullukum mu'afa yéen ñépp la borom bi jéggal ba mu def ñi nga xam ne dañuy def bàkkaar bi ko feeñal xam nga nii nëbbuñ ci dara waaw kon nag mu ngi noonu lii mooy problème bi. lii moo tax ki nga xam ne dafa xam melu nag ku xamul waaw gis nga dafa am yoo xamante ne day xew ay nit di ko def ci turu diini même bu dee ne baaxul baaxul yow en tant ku yàlla may lumière xam-xam ndax mooy lumière manoo nekk ñoom lu dul ci condition mooy boo nekk ak ñoom nga tere leen ko. teree bàyyiwuñu nga dem sa yoon amoo droit toog fa comme li aaya yi gis sànk jarul ñu ciy ñëwaat ñaari aaya yooyu lii mooy charte bi bu dee nag nit ki xam na ne de toute façon lii moom gars yi duñu ko déglu seen faalewuñu ko kooku day xaram mu dem fa ndax fala taq'udu ma'ahum bul toogal ñoom ndax innakum idha ma'ahum bu ngeen ko defee ci seen caay-caay yooyu la ñuy def lu baaxul ngeen nekk ak ñoom parce que rek dalante gannaaw manu la ñàkk ak yooyu yéen a ñooma yam yéen ak ñoo ma yem te borom bi nee na dinaa dajale naafiq yi waaw ñiy wane ci biti nii dañoo sell nekk seen biir dara baaxu ci ndax dañoo gërëmu mbon ak yéeféer yi ndax wedd nañ suul nañu jëfu ba borom bi li nga xam ne moo leen defal xéewal au ñu jaamu ko takkook ay ndigalam sore ay tereem ñu ne ñoom nag ay tereem ci la ñuy nuur ci la ñuy nekk ay ndigalam dara lañ ci du def ña ñoom ta xam yéen ñëpp borom bi nee na dinaa leen dajale sa jahannama dinaa leen jawar sabara waaw ñoom ñëpp kenn du ci loolu moo gis ñaar yey amul mudaahanante ay rangalante gannaaw mbooloo sàngam la ñuy def ca seen ndajee lii kese moo fa mën a yóbbu nga dem laay leen biir buñ la dégloo alhamdulilah buñ la déglu alhamdulilah jëlal say nga dem te fa demati nañ la yónnee carton d'invitation yu ne ay SMS ay mail ay lu nekk ay tract ay ma wax lu bees parce <laughs> flyers <laughs> way te new malaa man gis nga flyers bi ma ko xamee yàggu na ay lu ay trois wala quatre wala cinq ans côté yooyu ah dama flyers flyers maanaam may may après ma <laughs> flyers mooy la ah xam nga li ñu doon wax trac ma ne waaw trac moom xamoon naa ko yi ñuy ko taf bu ñu waree def benn ci conférence wala yu mel noonu taf ko fenn wa wala yi ñuy joxe ñu invité nit ñi mu ne ñu ne waaw comme yooyu léegi yu mel noonu rek moom lañ naan flyers quoi ci laa ko xamee quoi mais bul yaakaar ne fii mu ne damaa nand nand boo nandu bul foog ne damaa nand nand boo nandu te néew ma la de nu huuhu yee laa moom <laughs> kon mooy nañ la yónni carton d'invitation yu ne nañ la wax fu nekk nan ko sàcce sax ci wooyu bëw diw diw diw diw day day day giiñat wala day nangam moom suñu cant gi suñu kii du ci mës a ñëw te daxa yëg na ko waaw yónni nañ ko lu nekk du ñëw mais moom daa xam li xam <coughs> waaw léegi nag yow bi nga xam ne yow loolu du sa souci wala xamoo lool borom bi mayu la leer boobu mais manoo comparer sa bopp ak sa mbokk même bu dee sa rakk la après nga ko way nañ dem yow da boo dem waaw kay man nga ko laaj mu leeral la bu dee gis na ne leeral ko leeral la moo gën waaye waroo ne kon lan moo tax demoo parce que non parce que yabu ngeen lay suuf sa waa ah mais yabu ngeen ñoom yemuñu waaw ñi ki xam ak ñi xamul yemuñu waaw moo la ngay gis yenn kii yoo xamante ne ni dañuy yeewu ci affaire yi ah. gis nga bërëb ba bañ bokk am nay jamono dañ doon def ni ñoom waaye amaana boobu borom bi mayagu leen woon force taw féexal gu leen woon force ñu mën a simmeeku ci affaire ba mais après da yooyu dootuñ ci masakee dem mukk waaw fu yooy xewee ñu dugg xalwa wala am leneen luñ def waaw waaw mais jamais nga gise leen benn caméra leen ci waneeti waaw ku ko laaj dëgg-dëgg te wax la nga xam ne yow dina la jay lii la mooy borom bee ko daa am xam ne lim nee woon jaaduwul ndax day cautionné bakkaaru gaay yi ñu nekke waxoon naa la sax bu ñu waxee ñu ne imam diwa nga fa woon diwa nga fa woon te moo la a xam topp noppal ne yow loolu nekk naan loolu dara baa baaxul ak yooyu te di wala gën a xam damu nga fa xoolal réputation bu bon bi ngay joxe nga nekk benn canal boo xam ne yow ci la nit ñi caaxaankat yi di jaarale seenu caaxaan di ko dëgërale ndax saytaane bii wax comme la asar ba doon wax dafa soxla saytaane bi nga xam ne axras dafay noppi di ko akkieseel ay li ñuy def mbaal ñu bari moo tax lii dafa am solo waaw non seulement gars toogaale gi ngay toogaale kuy def bàkkaar loolu moo tax amoo droit toog foo xam ne dañu fay naan sàngara nga toog autour naan je ne peux rien si amoo droit toog fa en tant que jullit amoo ci droit fu ñuy toog foo toog ñuy fay carte amoo fa droit toog ak ñoo xam ne dañuy carte waaye leen toog maroo amoo droit toog ñoo xam ne dañuy jëw bu ci nekk da ngeen di rappeler la ñuy def ne ah diw ah Eh, asow ah eh, mareem ah new eh, moytu leen lii ngeen di wax lii baaxul de waaw ah paate ma xujja ah ngóor ah moytu leen lii ngeen di wax lii baaxul de léegi buñ la déggee baax buñ la déggul jëlal say say say bagage nga dem sa yoon c'est tout à fait simple nga dem sa yoon loolu mooy falaa taqodo maahum ndax toog danga fay toog rawatina gaa yi nga xam ne léegi doy lool di lekkandal ñoom loolu li ñu waxoon sànq ne la amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar nekk kon du damay tere mooy boo teree gis nga la nga tere ña ko tere ñu nag ñoom a yem kon ça ne suffit pas ma toogee nga noo tere naa leen ko waaw te yooyu borom bi léeg-léeg am na benn waay bu ma xam kum daloon waaw li mu def dafa nekk ak ay ay ñoom ay ay jeunes lañu ay côté ñaata ay quinzaine d'années jàpp vingtaine quoi ñu nekk ci benn néegu benn seen benn waay gars yi di carte <laughs> di dóor ximaar quoi moom yoonam new ci bëggul yooyu xamul sax nan lañ koy jouer mais mu nekk ak ñoom nekk ca lal ba tëdd gars nekk ñii ci ëtt bi ci kii bi ci euh, lal ci suuf di di di di di carte quoi <laughs> rek boroom kër gi agsi comme que oto la yor bi mu see gaa yi dañ koo dégg rek xam te loolu rek la bañ gaa yi ne boo yi <laughs> jaar donc comme que bunt yi ñaari néeg ñaari bunt la am mu jaar gaa yi xam ne biy jëm ci cour bi gan di kër la nag donc mooy këru village yooyu c'est pas que lii ah, këru village yi ñoo ëpp këru Ndakaaru yi gaa yi dañoo dégg paa rek ñu ne fet paa ba sax gaañu na semaine bii ñu génn rahimahullah yal na ko boroom bi dégg naa ñu ne gaañ ma yal na ko borom bi xaar àjjana te jéggal ko paa bi dafa kii rek te xam na xam naa xam na ne néeg doomam diw gaa xam naa fa la ñu nga fa di def li ñuy tere dafa gaare rek jubal si foofu booy yi mu dégg dëng dëng jël dégg xam ne kon gaa yi am luñ doon def gaa yi sotti nañu miir ba jëllu nañu miir bi mu takkee waa ji kese la fa fekk waa ji nga xam ne moom joué wul woon xamul sax ni ñuy joué mais comme que mu ngi woon ci seen biir ci moom la dal <laughs> waaw innakum idan ma'akum moo tax saa yi après loolu jàngal na ko lu rëy <laughs> aaya baag moom innakum idan ma innakum idan bu boobaa yéen ma'akum yéen ak ñoom a yéen loolu la moom la aaya bi wax ndax laalu ci de moom mu ngi sax ci laal bala tëdd moom. gaa nekk fee di kii mais comme que fii moo rek mu nekk foofu <laughs> moo tax génn wu la ci gaa caay caay mën naa nekk ci coin bi ne bàyyi leen yow caaxaankat bi toog <laughs> mais génn wu la ci moo tax ñenn ñi dañuy fooy seen diine xaw ma lan moo mel daal ah <coughs> yow lan nga xoola euh, suñu réew mi euh, vraiment mooy réew mu yéeme quoi. nga def ustaas nga wala ku ñu xamee diine nga nga nekk ci plateau caaxaankat yoo xamante ne ni jur seen journée yëpp caaxaan la ay maa maye bii maa dédicacé kii gaay di woote di kii nga nekk ci ustaas bi te ci wet gi <coughs> buñ waree wax daraay diine lu jëm laal diine ñu laaj ko buñ commencé teg musique yi mu jóg tooge nee yi bi caaxaan yooyu mooy la <laughs> mais looy jóg looy jóg yow li ñu plateau war a koo faa ne émission boobu amoo droit di fa ne loolu mooy bul eh, eh, loolu mooy eh, wa imma yansi yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin bu dee na ba ngay signé contrat ba ca rajo boobu wala télé ba sa xel demul woon ci loolu ñu émission ba ay munkaraat kese lañ fay def non seulement jigéen ñi ko séq seen dënn yaa ngi ci biteeg seen façon bopp yi nga xam ne dara lañ ci muuru yow lool kese xaraamoon na nga toog waaw mooy ci loo xam ne quotidiennement du sax loo xam ne occasionnellement lañ la invité même te loo sax buñ la ci invité yow yooyu yëpp da nga koo war a teg ay principe bu manu la ne arrêté waaw yàlla tere nag nga bokk yow ci pilier émission léegi bu ngay waxee ba ne léegi bon nañ teg musique nag bégal suñu kii yi nañ dóor benn waa ji xaw a jóg tooge ne wala mu yor téléphone am di sëgg sëgg ma ne caaxaan kat na way yow ñoo ma yema yaag animateur bi wala animatrice yi yéena yem képp buru bax ba fëriñ la sa daa bii nga mi solak sa yooyu nag san bërie bii rek sa baxana sa aaya yi ngay wax yow lay contre yow la sax waaw xanaa déggoo aaya bii li mu wax aaya waa banu Israël yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fi leen ak ak wàññeeku wàññeeku njëkk a duggee ci ñoom mooy lii mooy lii ni ngay gis kenn lu dul noonu mu tere